naafiq yi l'islam féete kaw waa Perse ak waa Ruum te waa Perse ak waa Ruum a ngi foon te naafiq yee ngi fi woon loolu leeraloon nañ ko jotaay bii weesu jarul ñu ñëwaat walillahi alhamdu wal mooy jotaay bii ñu weesu gisoon nañ lool waaw Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu ne man bi bi mu naan yow Mughira biñ ñëwee euh, xadiisu Yazid ibn Babun mus bi ci imaam ci Seydina imaamu Ahmad rahmatullah alayhi ci musnad bi bu musnadu sayyidatu Aïsha radiyallahu sayyidatu euh, euh, siddiqatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha bi mu ne yonente mi aleye sat selaam mu génnee àddina ma teg ma ma tëral ko après Seydina Omar ak Seydina al-Mughira daal di yëglu ma ma yëg ma ma jox leen ndigal mooy ñu ñaan ndigal ma jox leen ndigal ñu dugg si man ma xëcc sama xijaab ñu dugg Seydina Omar naan o oh, yonent mi aleyi salatuasalaam kii feebaram bi tey ni mu ko daanele tey metti na de ba daanaka sax manula wax ak ñun tey bougéwul nekk nii rek nee après ñuy dem biñ ñëwee ba jege bunt bi Seydina al-Mughira ne ko yaa Umaru ne ko yow Umar mais maata Rasulullah mais yonent mi aleyi salatuasalaam génn àddina mu ne ko kadat wax nga lu amul yow Mughira ah yow innaka mru'un tahusuka fitna ah yow ah yow Mughira maa ngi door a comprendre yow kon Mughira yow da nekk koo xam ne nit ñi koo xam ne yow fitna moo jaxasoo yow. ba nga naan yeneen tubaab yi sax sax faatuwul na naka lay faatoo alors que naafiq yi nekk fi ak ma loo yeneen tubaab yi jeexal naafiq du faatu xatta yufni ba buur yàlla di jeexale naafiqi kon moom kooku nga foog ne kooku ne na mooy ñii ñoo ay xalaatu ay da doon bañ kii nekk xalifa ak da doon bañ mooy loolu vraiment gis nga ñoom gis nga gaa yi fi ñu fóyte waaw ah, foogoon nañ ne fii mu ne wax nañ lu kawe <laughs> Seydina Omar radiyallahu anhu yo yo moom jàppul woon ne ki jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi feebaram bii du ci faatu lii muy laaj naan nar koo ngar daaj joo nar koo yenwoo ci mbind mu nekk loo xam ne mën naa yokk coonoy feebaram bi mais kii faatoogul nañ ko bàyyi ñi te sax même lu mën a xew bàyyi doon nañu alxuraan entre temps te moom jàpp na ne faatoogul kooku nga xam nekk na fi moos di xalaat naan day bañ mu bind euh, naan diwee xalifa wala yu mel noonu gis nga gars yi ni ñu suufee ñoom siit yi fi ñuy gisee mais c'est normal parce que ñii dañoo nekk fawqa suraya saxaabaay yonent bi alei saatu salaam dañoo nekk ca kaw biddiw ya laa wax waaw ñii nag nekk taxta sara cooy fa gën a ronu suuf fa lañ ne nga kooku mooy moom fa mu mais nan lay nan lay jote këli ci kaw nan lay xame ci moom dara moo tax moom ca suuf comme que dafa suufe fam ne dafa suufe moom dafa suufe yu suufe lay wax léegi nag ku nekk ci foofu boo bëggee wax ci xàqu koo xam ne mu nga ca kaw biddiw ya manoo cee wax lu jub lu mu def yow comme que suufee nga xam nga jàpp ne moom lu suufee tax muy def nga jox ko sa interprétation bopp parce que yow da ngaa suufe manoo ko jox nag interprétation lu dul interprétation bu suufe loolu kese leen dal waaye Seydina man dafa jàppoon ne nañ bi sallallahu alayhi wasallam du faatu te loolu la wax keroog comme niñ ko gisaate woon tamit bi yonent bi saa ci minbar bi laata Seydina Abu Bakar mu ne man de damaa jàppoon ne yonent ñun ñii ñëpp ñun ñëpp moo ñu fi ñun ñëpp ay faatu bàyyi ko de laa doon njortu te loolu laa yaakaaroon moo taxoon mu yoroon jaasee bés boobu ne képp ku fi wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina dinaa taqali sa baat ak sa doq. waaw yonent bi alayhi salaatu dafa def ni Seydina Muusa ibnu Imraan defoon dem ci bo mooy euh, arbaina yawm yooyu suñu borom joxoon ko moom loolu rek la dafa am rendez-vous boroomam après day ñëwaat te ñëwee dina ñëw dina rey képp koo xam ne neewoon nga dafa faatu ndax naafiq la. non non non yor jaaseen di daw fu nekk. nekk ci jàkk ji di wër nekku fi wax loolu ma faat la kooku nga foog parce que moom moom yeneen ti la moo tax mu naan waxul ku ku la ku fi wax loolu ma rey la kooku nga foog ne tal na feebar bii moos mu jàpp ne lii de ciy jógaat comme ni masoon ni mu doon feebar rek di jóg feebar yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon tar tout le temps comme ni Mawlaana na masoon dinañ ko gis ñëwee teg ko loxoom na ko doon Seydina Abu Sa'id al radiyallahu day ñëw seet si yonent bi saa saam teg ko loxo ni yii Seydina Abu Sa'id al-Khudri dana mais man sama loxo manuma koo teg yonent saa saam man sama loxo manuma koo teg seeram ni tellement dafa mel ni day lakk tellement dafa tàng tellement dafa tàng Seydina Mawlana Ibn Mas'ud naan ko mais yonent bi saa saam mi yow sa feebar bi gis naan dafa metti loola mu ne ko waaw ñun dañuy am ñun yonent Yàlla bi saa saam dañuy am feebaru mooy li ñaari nit di yenu moom la ñuy yenu te mooy li gën a ndaw ci li ñuy doon ah ñaari nit mooy ndaw sinon moos da koy ëpp <laughs> moom la ñuy ñaari nit li koy dal ci feebar yu tar ñun lu toll noonu lañuy yenu mu ne parce que yéen seen ajr ajr dafa gën a rëy mu ne ko waaw parce que buur yàlla lool waaw ashadul bala ñi ëpp euh, euh, nattu mooy al anbiya radiyallahu alayhimu salaatu wassalaam kon Seydina Omar mu ne loolu Seydina Omar daa tal lool moom xamoon na ne moom jàppoon na ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaana yazumu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam laa yamut hatta yufniya al-munaafiqiin ba ni muy jeexale naafiqi ah wa yudhira kalimatal islam mu feeñal baatu kalimatu laa ilaha illa allah ala faris perse nekk islam yi nekk islam war ruum Rome bu César nekk islam mu ne loolu moo tax mu jàpp ne yonent mi aleyhi salaatu doon na man bu dee bindul lii coono gi jaru ko na bàyyi bu wéree waaw waaw na bàyyi boo xam ne feebaram bi wàññeeku na boog wala boog foo xam ne aw yabra fii tamaam wala bu ñëw bu wéree complètement mu daal di koy bind falam yakun masula nekk fii yi ci njortam sax njortam ga dina mujj sax moom Seydina Omar ah yu an yu fawwita shay'un yafuutul umma këneen lii muy bañ a ne buñ ko ko jox day day xañ umma bi daraat law lam yaktub daalika fi misl tilka shidda ci ci jamonoy tar-tar gu mel hein kon mu ngi noonu waaw mu ngi noonu mu ne waxat léegi dañuy sute yenn yi mu ne waxat sabata hein te loolu loolu moom riwaay bi ñu jënd mooy bu imaam ibn Sa'd wa qad sabata fi ghayri riwaayatin annahu am na sax riwaay boo xam ne bu imaam al-Waaqidi leen di mais ñun fii ma euh, ataynaa bihi kifaaya imaam al-Waaqidi moom laa nastaddu bi laa nasta mooy moom kenn du kenn du dëppoo du di di di di lan di sukkandikoo ci moom mais ñun moo tax walillahi alhamdu wal minna jataay bi weesu gis nañ ci xadiis yu wér yi nekk sa imaamu Buxaari yi nekk musnad al imaamu Ahmad Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim am shawaahid yoo xam ne yëpp ñu ci saxiix ay nekk kutubu sitta wala wala wala ñun gis ne moo tax alhamdulillah ñun dañ alhamdulillah waaw <laughs> même al imam ibn après indil na benn xadis foofu mais ñun lool indi nañ yi nga xam ne ñooy liy gën a dëgër ci loolu waaw waaw mooy na comme bi nga xam ne waaw bu imaam Ibn Sa'd bi moom bu imaamul Buxaari bi waxoon sànq mooy bi mu defee discours laata biñ falee Seydina bi ñu jaay bi ñuy waaj a jaayanteeg Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom Seydina Omar ci jàkkaay Yonent bi alayhi salaatu salaam bim naan kuntu arju an ya'isha rasulallah an ya'isha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ni nga xam ne ñun mooy dañuy mooy day dund ba ñun ñépp faatu bàyyi ko fi waaw. mu ne kamaa rawaahul Buxaari yu fil ahkaam comme ni ko al imaamul Buxaari yi solowee loolu moom lañ ñoo xam sànq mu ne fa hada kulluhu yadul al cheikh Muhammad Taqi al Usmaani al Hindi ci takmilatu fahmil euh, fathil mulhim mu ne fa hada kulluhu yadullu ala anna Umar radiyallahu anhu lam yaxtur bi baalihi abadan anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sayatawaffa fi maradihi hada wa innama kaana ya'taqidu annahu yabra fa ya'ishu hatta yufniya al-munaafiqiin wa yadhhar ala Faaris wa Ruum hatta yakuuna aaxiru man fi ahdihi wafaa thumma kaana ya'taqidu fi jaanibin aaxar annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yakun liyatruka shay'an mimmaa amara bi mimmaa umira bi tabliighihi illaa ballaghahu ilaa ummatihi ilaa al-umma wala in kaana shay'un yuriidu an yuusiya bihi la amkana an yuusiya bihi fi waqtin aaxar ba'da bur'ihi aw xiffati maradihi fala xaajata ila hada ltaajili fi mithli hadihi lshiddati allati yaxaafu fiha taabu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa min ajli hada qaala fi xadiisi albaab inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam galaba alayhi alwaja'u wa indakum alqur'aanu xasbunaa kitaabullah mu wax comme li ñu waxoon rek mu ne Seydina Umar radiyallahu anhu masula taq toq ci xelam kene yonent ma lay saasam day faatu day faatu lu dul que buur yàlla dina ko faatu lu dul ci feebaram bi masula xalaat ne loolu naa am ndax naafiq yaa ngi ndax il faut mu jeexal naafiq yi te naafiq yi c'est sûr que ñu ngi Medina waaw ba pare mu noot waa Perse ak waa waa waa waa waa Rome waa Rome Byzance ba mu nekk lu mujj moom mooy kii mujj génn àddina ci xeet yi moom loolu la jàppoon ba pare loolu benn côté la de d'une d'une part d'autre part wa kaana yantaxu da doon jàpp ne que ne yonent bi saa saam de toute façon bu dee lii mu nar a bind farata la ba mu war a bind dara kenn mënu koo teel Seydina Omar loolu dañ ko koo ginoon a xam moo tax Imaamul Qurtubi loolu la doon wax keroog. <laughs> Abul Abbas rahmatullahi alayhi al Maliki al Andalusi rahmatullahi alayhi du loolu noonu ke Seydina Omar ginoon a xam ne loolu kenn mënu koo tere waaw. bu dee am na lenn loo xam ne bëgg na koo def testament ba ma lay saab-saab mën na koo def après beneen jamono bu wéree ndax moom jàpp na ne kii du fa moom du faatu ci lii wala boog bu dee feebar bi gën naa wàññeeku ndax tey moom méttit bi dafa accentué kon nag soxlawuñ ñu koy ñu yàkkamti ci noonu te mu ngi fi waat dafay nekkal <laughs> waaw ngir alléger ko méttit beeg yooyu moo taxoon mu wax lool waaw mu ne looloo tax ci xadiisul baab mooy xadiisu bunt bi sax imaam muslim lay shara inna rasulallah mu ne yonente mi alei sat salaam nee na mooy seydna omar ne ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallama galaba alayhi alwaja waaye feebar bi dafa tar lool ci moom wa indakum al quran te yor ngeen al quran a ngi ci yéen xasbunaa doy nañu kitaabullah téerib yàlla bi entre temps feebar bi métti nii yépp yi muy nekk jamonoy feebar yi ñun ñu ngi alquran gi nga xam ne moom la ñu doon dénk te loolu doy nañu suñu borom moo ñu ko wax nañ ci jàpp leneen loo xam ne moom da koo bëgg a bind xeetam bu sànku ginnaawam loolu mën na koo bind après bu wéree walla mara feebaram bi wàññeeku waaw waaw mu ne wa kam abda sayyiduna Umaru cheikh Muhammad Taqi al-Uthmani al-Hindi rahmatullah alayhi wa kam abda sayyiduna Umar radiyallahu anhu amaama an-nabi sallallahu amaama an-nabi al-karim ah alayhi salatu wasalaam min aara'in waafaqahu alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa kaana hadha al-qawl fa kaana hadha al-qawlu aydan ra'yan ra'aahu fi dhalika al-waqt fa abdaahu wa law kaana khata'an la manaahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa ma aqarrahu ala dhalik walakin rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lam yunkir alayhi wala manaahu fa dhahara annahu lam yakun inaadan wala ma'siyatan wal iyaadhu billahi al-'azim <laughs> mu ne wa kam abda ñoom dañu am seen kii express wakam wakam ab daate ñaata la wane génne feeñal seydina omar seydina omar radiyallahu anhu amaama nabiyil karim ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tedd bi ci ay ay ay ay gisin ay xalaat yoo xam ne yonent bi alayhi da cee ànd ak moom mu ne wax jii nii mooy buñ ko ko indil lool benn avis bu mu amoon xalaat la bu xalaatoon ci jamono jii génne ko ne loolu moom loolu la gis parce que yonent ma saa saa mbir mi dafa metti ci moom mu ne loolu bu doon juumte la yonent ma saa saa moo koy tere du waxoon nañ la ko ne ko bu doon kenn ci ñaari kuréel yi li mu dafa juum kon yonent ma saa saa dina leen ko parce que yonent ma saa saa du saxal mbindeef ci lu neexul yàlla amul. waaw lii xew ci ñun ñii jàpp ne ñoo gën a tedd ci ñépp lii xew seen ñoom nga xam dañuy toog ñoom daanaka fi ne mun a fiy ne. seen kër rek boo nga demee tele bu bu tàkkee euh, film yi gaay yi ngay jàpp ne yii xanaa kay cinéma yi yu lëndëm yi dañ koy seetaan nga ñëw pa àgg du àgg ci foofu mooy télénovela si laa lu bëgg a wax waaw mooy da ngay dem fekk fa yooyu di fa xew waaw nga gis yooyu lépp di xew ñii di foggóor ñi jigéen ñeeg lépp nga gis télé bi tàkk te sëriñ biñ ne moo fi féete kaw kat mu ngi nii toog këram lii wa fi xew moo tax ma ne la woon ne boo fi euh, estimé kenn ci euh, sëriñ si nii boo demee këram cag nag yow moom daa mel ni fala say kii dam damme waaw de non déception bi ngay am damay ragal ne booy génn sax na ngay jaawale say dàll ak dàlli keneen wala nga sol sa benn nag dàllu keneen bu dee ña fa xaw nañoo bari tellement déception bi da naan déedéet yàlla na boo jël volant yow moom bul dawal moom yow boo nekkul ku dëgër moom bi boo nga bàyyi keneen dawal sinon damay ragal doo ñibbi sa kër ah, ci yoon wi ngay la la yàllay moome wala <laughs> yaasu tellement da ngay choqué wu <laughs> waaw waaw <laughs> yonent bi alei nag melul noonu moo tax mu bokk ci xadis lépp muy xadis mooy lépp loo xam ne lu yonent bi alei saa salaam wax wala mu jëf ko wala mu daal di koy taqriir mooy mu saxal loolu dañ ciy xam ne lii dagan na lii baax na lu ñu def ci kanamam mu gis ne lii am na bàyyi noonu day wane ne loolu dagan na baax na parce que yonent bi alei sat salaam du taqrir kenn ci ay caaxaan du saxal kenn ci ay caaxaan bu doon am na bu doon erreur la walaw kaana xataan waaw kaana xataan bu doon ne njuumte la man la manaahu nabiyul sallallahu alayhi wa sallam konoonte kon yonent bi alei salaam dina ko dina ko tere dina ko ne yow lii Omar Omar yabnal Xattaab yow ibnul Xattaab lii nga wax njuumte la dem leen doxal yow sax yow laay wax nga dem indil ma ko waaw mu ne wa ma aqarra wala daalika kononte kon yonent bi alayhi salaam bu ko ci saxal bu doon ne lii mooy yàlla walakin rasula rasulallah waaye dawal yàlla li sax sallallahu alayhi wa sallam lam yunkir alayhi mooy loolu noonu mu ne buñ ko indi Euh, waxu ko ci dara waaw wala manaahu te terewu ko neew lañ moo tax ngay wax nit ñi bu leen ko jox bu buñ ma ko jox nañ ma ko jox kay waxu ko sax kon nag fa zahara annahu lam yakun inaadan kon mbir mi leer ne loolu nekkul ak féetéerlu la woon am ah, ñoom lañ ne féetéerlu la ak mooy ci bi alei sat salaam wala iyasu billah wala maasiyata min bu mooy wal iyasu billahi al azim ñu ngi laqatu ci ginnaaw buur yàlla bu màgg mi waaw <laughs> waaw mu ne loolu lenn la mu ne summa law faradna anna dhalika ar-ra'ya kaana xataa ah bu ñu supposé woon ne sax ah xalaat boobu njuumtale woon la fekk que buñ ko ko jox fa innama kaana dhalika bi ijtihad lool ci effort d'interprétation bu mu def naa walam yanfarid bi di bii Umar bal sharakahu fihi jami'u ahli al-bayt li annahu lam ya'tiya lam yatiya lam lam yati ahadun bi saxifa waaw mu ne ndax bu doon bu doon ne affaire boobu noonu njuumte la loolu ijtihaadam la te tamit bu boobaa dañuy xam ne moom moom wéetu ci ah wéetu ci lu tax parce que amul kenn amul kenn ci ña fa newoon koo xam ne jungandiku waaw ba nga xamante ne même ñeneen ñi ne woon nañ ko indi ah même ñi nga xamante ne ni dañu ne woon nañu ko indi ah kenn jógu ci indi ko de fa innahu lam yati ahadun bis sahifa kenn ci ñoom jógul indi ko wala bi dawa te kenn demul indi ci mbir mi mooy indiwul këyit gi indiwuñ indiwuñ lànkare kon kay bu doon kon yépp ci mujj yem bi waaw moo tax loolu wa innama kaana yara ra'yan fatakallama bihi fa lamma lam yataqaddam ahadun bi dhalika tabayyana anna dhalika al amra lam yakun lil wujub 'inda sa'iri ahli al bayt wa illa lam tasalahu man yaz'umuhu lil wujub raghma ra'yi al akhar waaw mu ne ta bi nga xamante ne nag kenn ci ñoom faru ko indi loolu mooy wane ne ñoom ñoom ñépp mujj nañu xam ne ndigal lii yonent ma sallallahu alayhi wasallam joxe du farata parce que bu doon farata la pour ñenn ñi bu doon ne lii farata la ñu def ko kooku jàpp mooy saxaaba yi dangeen a foog ne mooy laa taxuluhum fillaahi lawmatu laahima mooy lii siit yi wax ay taqiyaat yooyu ñoom loolu ñoom la concerné ah. loolu amul kenn amul kenn ci saxaaba yi koo xam ne dëgg dina jot ñu war koo wax du ko wax parce que mooy diw dañ ko koy wax waaw dañ ko koy wax walaw kaana Omar Seydina Omar gaa yi ne mooy dëgg la amoon na benn hëy bu ko rëy ku ko gaa amaloon mais bu wax dëgg jotee dañ naan ko lii la waaw te kenn amul woon naan dëgg lay taxaw ñu gis ne li muy def du noonu ñu ne nañ ko ci bàyyi parce que wooma mooy ñaaw ma doon mukk déedéet dañ ko doon wax mbir yi laa wax ne ko bu dul noonu dañ naan ko lu nii waaw dañ naan ko déedéet du moom lu mu bëggoon a def rek def bi mu nee xalifa mooy day mooy da doon waxtaan ak nit ñi boo ko ko gisoon ci ci saxaaba yi que ne lii nii am na ci texte bu leer ci sa yonent bale saa saam luy wane ne du nii da koy wax waaw xoola xoola xoola Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la Seydina Omar doon dem Sham mu dem bay dugg mooy hadiisu Mawlaana Ibn Abbaas bu siiw boobu nekk saxiixayn ñu ne ko ah yaa amiral mu'minin ta'un bi kat pest dafa am pest dafa am Sham de dañuy bañ nag nga duwal fa saxaabaay yonent bare yow mu ngi ànd ak yow ponkali saxaabaay yonent bare saa salaam nga bëgg a dugg ñoom fi peste bi am ah déet Seydina Omar eh, bu ko def de yaa amiral mu'minin mu ne léegi moom mu suuraa comme ni doon def rek xam nga gaa ñoom ñoo jàpp ne Seydina Omar radiyallahu bi mu jiitee dafay newoon ku yëngu mu rëq sa ndigg ku yëngu mu duma ku kuy mu mais loolu mooy ñoom seen ñoom ñoo xalaat loolu mais Seydina Omar radiyallahu ku xam ne ku ko xam xam dara histoire xam ne li mu dajale ci saxaaba yi ci masala yu ñëw yoo xam ne amul texte laa wax de mooy wala texte bu leer gisuñu ko ci wala boog texte am na ci mais moom amu ko day dajale nit ñi gis nañ ci miraas mi rek ñaata la doon dem ci kër Seydina Zayd kii euh, Seydina Zayd ibn Thabit ñaata yoon lay dajale nit ñi ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib naan ko lii ñii naan ko lii mu def loolu ah naan Seydina Zayd ibn Thabit ah man de lii laa xalaat ci lii bu dee xalaat nga loolu ci wàllu miraas mi man lii man gisuma ci benn texte lii nag laa jàpp ne lii mooy acte bi boo ci d'accord ñu wëyal loolu mu ne ko defuma waxuma la dara mu mer dem. da koo gën poñe ko ne ko wax ma dara par force mooy yooyu image boobu mooy ñu suufe ñoo nekk taxta saraa ci ron suuf ñoom ñoo am image boobu ci ci sangu yu toll noonu waaye ñoom sori nañ loolu <laughs> waaw moo tax mu ne bu doon kenn ci ñoom ña fa woon ña newoon nañ indi ña newoon duñ indi surtout ña woon nañ indi buñ kenn ku ci jàppoon ne farata la kononte kon di nga dem indi ko waaw waaw raxmar ra'yil aaxirin malgré li ñeneen ñépp gis waaw yonent waaye saa saa ma daal waaye yow li ne la bu ma jàppee ne farata ma koy def léegi bañ gisee ne kon mbir mi bu farata parce que yonent waaye saa saa am sax ci bopp bu ju moo leen ne daawul yi sax bàyyi leen ma ba pare ma ne leen kaay leen ma dénk leen kaay ma dénk leen yaakaar nga ne fi muy wax kaay ma dénk leen wax fi ñetti yooyu yépp manul woon moom yonent sallallahu alayhi wasallam insisté waat ci mbir mi ngir ñu xam ne kon nag lii da cee dogu lu ñu war a def la ëndil leen moom mais waxu ko dana leen sax baax na man li ma nekk sax lu baax la waaw après euh, bi mu waxee lii après indi na fi waxu euh, Cheikh euh, Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi mais loolu dafa gudd on dañuy dañuy dañuy préférer bàyyi côté boobu léegi mu ne pour jeexal bi mu ne summa inna rasulallahi pour tontu seen ñaar yooyu ñu wax ñoom chiit yi ndeysaan yàlla nañu yàlla gindi gindi leen gindi ñu ñun ñépp summa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lam yu'aqib ahadan mimman imtana'a 'anil kitaaba wa lam yu'aaqibhu siwa ma qaala qumu 'anni maa annahu qad aaqaba fi maradi wafaatihi ahlal bayti alladhiina ladduuhu raaman minhum za'man za'man minhum bi annahu sallallahu alayhi wa sallam mubtalan bi dhaatil jund falam yaktafi falam yaktafi bi mu'aatabatihim fi dhaalika sallallahu alayhi wa sallam qawlan wa innamaa 'aaqabahum jamii'an bil luduudi illaa al-'abbaas radiyallahu anhu wa qissatuhu mashhuura falaw kaana al-imtinaa'u 'an al-kitaabati fi dhaalika al-waqti ma'siyatan aw zanban lama tarakahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama duna itaabin wala iqaab mu ne beneen mbir a cheikh Muhammad Taqi al Usmaani al Hindi rahmatullah alayhi mu ne summa inna rasulallahi te beneen mbir mooy yonent bi alayhi salaatu salaam lam yu'aqib ahadana ah mbugalul kenn ci ñi nga xam ne ñoo bañoon ne ñoo ne woon ñoom ñoo ne woon bu ñu ko ko jox bu ñu ko jox li muy laaj parce que feebar bi daa metti ci moom waram ñoo antibo mais waxuma la mbugal le mais euh, wax ko réprimander ko sax defu ko amul kenn ci ñoom bu Seydina Omar radiyallahu anhu du ñee àndoon ak moom amul kenn sax ku mu ci wax wax ju ñagas wala ku mu réprimander amul waaw amul kenn ku mu ci yedd nekk yow lan moo tax ma ne nañ def lii foo ko ah, amul kenn ku mu ci wax lool si waa maa xaal li gën a réy lim wax mooy bi mu leen ne jóg leen waaye xuumu an nii léegi jóg leen sax ngeen dem te xam nañ ne xuumu an nii boobu kañ na ko wax mooy bi mu leen dénkee ba pare da leen ne bàyyi dañoo ñëw naan istafimu ahajar istafimu ñu ñëw di ko laajaat bañ bëggee ñëw di ko laajaat mu ne leen daaw nii famaa ana fii xayru li ma nekk sax moo gën ci li ngeen may woo ba pare mu ne uusikum bi saas maa ngi di dénk ñetti mbir wax leen ba pare bi mu leen waxee yi la leen na léegi nag xuumu an nii man ngeen a jóg léegi ngeen dem mooy ñoom maa annahu ànd ak ne moom yonent walla saa saa ci feebaram bii ah aqaba fii maradihi mooy def na mooy teg na loo xam ne ci feebaram bii waa këram ahlal bayti waa këram ña nga xam ne alladina ladduhu mooy ña ko defoon alladu du xamoon nañ mooy ña ba ba ne gis nañ ko fan yee ah sayyidatu Aisha radiyallahu anha nettali na ko ñoom sayyidatu ummu nu mu tuddati euh, Asma bintu Umays radiyallahu nettali na ko kama huwa fi musannaf al imaam Abdurrazzaq as-San'aani rahmatullahi alayhi bi sanadin sahih naka noonu imaam hadiis sayyidatu Aisha bi moom mu ngi ci sahih yi ah këne bi alayhi salaam dañ koo defal dañ ko mooy laddu mooy ladduuhu mooy dañuy jël xëcc. làmmiñ bi benn côté defal ko médicament yi beneen côté bi bañ ko koy waaja defal mu leen di def signe ngir buñ ko def ah Maodo Imaam Ibn it soloon na ko waaye euh, hadith Mawlaana Ibn Sa'd euh, même bu dee càllaleem wér na mais ñi nefale yi leen li moo gën a dëgër parce que Mawlaana Ibn Abbaas kii Ibn Sa'd rahmatullah alayhi boroom siira bi moom càllaleem da Seydina al Abbas moo joxe moo laa doon wax am na riwaay ne Seydina al Abbas sax moo joxe woon xalaat bi ne nañ ko ko def waaw ba ñu waxtaanee ci mbir mi ñoom ñu gis ne nañ def euh, laduut boobu laduuhu moom moo ne nañ koo def après biñ ko defee yonent bi alayhi salaatu bi mu bi mu génnee ci ci ci loolu noonu mu duggoon mooy nga xam ne mbir mi dafa metti woon ba daanaka yëgatul lu bari bi mu bi mu ci génnee mu ne leen mu ne leen lan ngeen ma def nii ñu wax ko li ñu ko def mu ne est-ce que lu tax ngeen ngeen def lool loolu mu ngi jóge ay jigéen yu jóge xabasa ñoo ko fi indi ñoo ko indi lool buur yàlla yéen feebar zaatul jan bu façon feebar la boo xam ne boo ngeen di yaakaaroon ne ngeen di ragal ne moom ma dal buur yàlla nekkul koo xam ne damay teg feebar bu mel noonu waaw léegi mu ne képp ku nekk ci kër gi nañ ko def comme niñ ko def ba mu des Ah, ki nga xam ne mooy ammahu al Abbaas ba mu des al Abbaas ibn Abdul Muttalib xam nga ci hadiis Sayyidina Aysa bi dane ndax moom fekkewu leen bi ngeen koy def moo tax loolu mooy gën a dëgër que ne Sayyidina al Abbaas après la ñëw waaw parce que ren mooy ñi def ñépp la wax ñu def ko ñu def leen la même chose waxoon nañ la lool du xisaas mais ta diiban na woon da leen di yar ba que ne bu leen nee noo noo la waaw. bu leen ne mooy mu ngi leen def noonoo di leen def signe de parce que mënul woon a wax jamono jooju ko après man mooy bi bi mu ci génnee la wax ak ñoom mbir mi mooy ay phase la mbir mi day tar lool ba daanaka wax sax du ko man am yoo xam ne nag day après après mu mën a wax léegi mu ne mu ne leen mooy def leen signe ba sonn bu leen def bu leen def ñu continuer loolu moom c'est sûr que da ciy insister gars yi seen naan ma xaafatul ma xaafatul mari yi di leen dawaa. ñun ñun ah yonent wala saa saa dañu jàppoon rek lii dal ñu bari rek nga xam ne buñ feebaree di bañ ko leen jox médicament loolu lañ foogoon moo taxoon mu ne leen nag man waxoon naa leen bu leen def ngeen continuer bu leen def ngeen continuer kon nag ku nekk ci yéen dañ leen def la même chose ñu tàddiib leen ba des al Abbas ibn Abdul Muttalib mu ne loolu euh, nettali boobu bu siiw loolu lay wax nii waaw mu ne bu doon ne ñi tere ne buñ ko bind. bu doon ne mooy yàlla ak moyam la ak moy la ak féetéerlu <laughs> kon yonent bi alei satu salaam du leen bàyyi saa bi duuni lama tarakahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam duuna itaabin aw iqab koronte kon yonent bi alei satu salaam du leen bàyyi loolu rek ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu ak ñi àndoon ak moom ne woon buñ ko def ak tamit ñeneen ñëpp ndax finalement ñeneen ñëpp kenn defu ko ci ah bu doon ne loolu mooy ak moy la ak ak féetéerlu koronte kon xanaa du leen bàyyi noonu ñu dem bilaa itab ni nii mu yeddi leen duuna itabu aw xam wala mu buggal leen comme ni mu def ñee <laughs> mu ngi noonu mooy mu teg leen laa lañ lañ ki loo xam ne lu yellu la wala boog mu wax leen ne leen li ngeen def jaaduwul ak yooyu waxu leen ci dara bal li am ba des nee na leen bàyyi leen ma sax ci lii ma nekk man nekkatuma sax ci yooyu léegi kaay leen fii ma dénk leen <laughs> kon xam nga ne loolu waddal naa waxu caaxaan yooyu nga xam ne moom la ñu suufe ñooñu nekk ci taxta saraa di wax beneen bi mu ne aljawaabu an il matani thani mu ne quant deuxième deuxième bi xam nga xam nga dafa waxoon ne dafa tontu façon ijmaalan ñaari njëkk yi d'une façon générale waaye bi après ci lu détaillé benn par benn kon tontu na bu njëkk bi léegi nag deuxième bi lay wax nii mooy biñ ne dañoo dañoo ñoom dañ ne moo ñoom dañoo xañ xeet bi seen li nga xam ne mooy xam ci téere boobu këyit googu yeneen tamit saar saam bind ndax ñàkk ko bind boobu mooy li nga xamante ne nii mooy dalaal ak moo doon préserver xeet wi ci réer gi ñu ne mooy seetluwuñ sax gravité li ñu wax mooy kon dañoo bëgg yeneen tamit saar saam dafa génn àdduna bàyyi fi nit ñi ci réer wala ayaadu billah léegi nag loolu nag lay ñëw di tontu ñun am nañ ci tontu yu bari yuñ ci waxoon mais nañ déglu a Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani al-Hindi radiyallahu rahmatullahi alayhi li mu wax mu ne wa amma at-ta'nu thani fal jawaabu anhu anna al-amra alladhi araada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kitaabatahu fi dhalika al-waqt la yakhlu min haalayn imma an yakuna shay'an tahtammu alayhi tabliga tabligu wa yax wa yuxsha bi jahlihi ad-dalal ala al-ummati qat'an wa imma an yakuna ta'kidan lima ballaghahu lima ballaghahu fi al-maadi fa araada an yaktubahu li yakuna abqa athara mu ne kanta seen jam-jam bi nga mujjee wax deuxième bi noonu bi nga rappelé léegi liñ ciy tontu mooy la yonent ma lay saar saar naroon a bind manula génn ci ñaar yi ñaari mbir soit mu nekkoon mbir moo xam ne c'était obligé moom yonent ma lay saar saar suñu borom moo teg farata mu mu jottali ba pare mu nekk mbir moo xam ne ñàkk koo jottali ga ñu ciy ragal te tamit mu ciy amee ñu ciy ragal réeru xeet ci loo xam ne moom manu ñàkk safaan mooy bu ko bindul la xeet wi ñax mooy loolu mooy première possibilité deuxième bi mooy wa imma an yakuna wala rek lan la doon a bind nekk loo xam ne feddali la woon ci li nga xam ne jotoon na ko jot jottali ba pare ci alquran ak hadith yeeg yooyu mu bëgg nag insister waat ci bind ko ngir ñu gën a xam ne yii nii mooy yi ñu war a gën a téye te wax nañ na loolu noonu avis boobu am avis bu dëgër la côté boobu waaw. ñu wax côté boobu noonu ne moo tax mooy mooy li nekk ci alxuraan rek yenn yi nga xam ne ci pas-pas la jëm waaw ci pas-pas ak ngëm yi ñuy jàppee nga xam ne nu turbulence yi am ñu xam ne lii moom lañ war a jàpp amul benn dalaalaat ak bidaa yu fi mën a taxaw ba nga ba jëli la ci lii nga xam ne lii moom mooy li nga xam ne fekk yaa ngi ciy mooy du ngeen sàmm waaw mu ne wala rek mu nekk lool loo xam ne lu lu ñu masoon a lu lu fi nekkoon ba pare la waaye nag mu bëgg cee gën a ngir mu gën a léegi mu ne deux possibilité yi moom fa in xaalu huwa al bu dee ne bu njëkk bi la woon mooy loo xam ne il est obligé bu jottali ko parce que moom yeneen travail sa sam bu ko deful xeet wi sànku mu ne bu doon lool la fala yumkinu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an yatruka tabligha ma amara maa umira bi tablighihi li man'i ba'd al-mani'in aw muxaalafati ba'd al-muxaalifiin fa innama al-ma'huud minhu sallallahu alayhi wa sallam annahu ballagha kulla maa amara maa umira bihi walaw ala qiimati nafsihi wa maalihi wa watanihi fa kayfa yatruku bayaana maa bayaana maa tadillu al-ummatu bi ghayrihi li mujarradi anna ba'da as-sahaabati radiyallahu anhum mana'uuhu min dhaalika <laughs> mu ne de mu ne supposition bi mooy lii nii possibilité bi bu doon mooy bu njëkk bi mooy bu doon noonu la demee këna lii il fallait mu jot li ko si noo xëy na sànq mu ne loolu nga yàq ko loolu bu doon loolu la yonent bi alei saatu salaam de toute façon kenn mënula tax di dina ko jottali par force waaw waaw du ko bàyyi parce que am na ñenn rek ñoo xam ne nee nañ bu ñu ko def wala boog ñenn ñu wute ci lam ne nañ ko def ndax li ñu ko xam ne moom alayhi salaatu salaam mooy këne lépp te lool mooy li am lépp lu ko boroomam digaloon ne ko jottali ko jottali na ko ak risque risque bu loolu mën a jël nag waa law ala qiimati nafsi même bu dee bakkanam moo ci des lan la waxoon se eh, Abu Taalib bàyyi Seydina Ali lan la ko lan la ko waxoon keroog kuffaaru Quraysh yi biñ ñëwee hadiisu Seydina Aqil ibn Abi Taalib mooy bi ci wér beneen bi wérul waaw law am na law am na shamsa fi yamini wal qamara boobu noonu wérul waaw mooy bi siiw waaye wérul comme ni ñu ko waxe woon bañ ca tollee yàgg waaw mooy taaya kuffaaru Quraysh yi doon mañi le bâton et la carotte waaw mooy di neexal buñ kiiwee gis na doxul ñu ne ñu daal di mbugalaate waaw ak di menacer waate yi ko tëkkuwaate gisoon nañ loolu yonent bi alei salaatu salaam gaa ba ñëwee di wax ñoom Abu Jahl nag Utba ak Shayba ak gaa yooyu yépp ñoom al-Walid ibn al-Mughira ah ainsi de suite al-Aas ba ñëwee ne léegi ni ñuy def mooy dañuy def ay proposition yu yu neex yu baax yu àddinawe mooy yu neex jox def ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko defee mu bàyyi lim ñuy woo quoi waaw ñu ñëw ne Abu Taalib ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñëw fekk ko ñu ne ko yow Abu Taalib lañ gis quoi parce que ñoom dañuy bañ ñëw direct wax ak yonent balay saa saa mu rejeté leen léegi ndax ba Makka dañ doon jaan muus-muus lu xam nga gars yi dañ naan ah diw de kilifaam la boo ko waxee moom moom du ko gàntul dara te tamit teg na ko foo xam ne daal dina ko ruus dina am kersa ci moom ba tax dina nangu waa Makka <laughs> bu gars yi fu ne gars yi muusi ñoo ñooñu gars yi amoon xelo moom ñoom Abu Sufyaan saray <laughs> moo tax ñu boobu ñu ne nañ jaar buñ dem direct waxu xam nga ñoom buñ ko masoon a soxla te kaaba nga lañ doon toog yónnee na eh demal ko woon ni Muhammad mu ñëw fi yow. mel ni ñuy invité seen benn ñuy convoqué ndax dañ doon convoqué quoi invité wuñ de dañ doon convoqué yonent mi salaam ñoom ci ñoom ah parce que ñoom ay juhaal loolu la temps yooyu ñee ci bon ñoom ñépp temps yooyu quoi <laughs> léegi <laughs> euh, ñoom noonu lañ doon def mais tey woowuñu ko dañ ne xaaral. kilifaam gi fi ne di Abu Taalib nga xam ne moo fi bàyti xam léegi moom ci moom lañuy jaar ndax fi ko teg ak fi mu ko fonke wax ko yiñ koy wax ngir moom mu nekk intermédiaire bi ndax ko am kudd du lakk ak ñoo mos gaay payi makke yi saway <laughs> léegi <laughs> Abu Taalib gaay ne ko bu bree nguur la bëgg bu dee alal la bëgg mais ñun ñépp pare nañ jël ku nekk jël sa alal ñu jox ko loo xam ne day finalement mooy ëppale ñépp bu dee ne soxna su rafet la soxla la bëgg ñun dinañu xool ki dàq koray suñu may ko la wax seen waxi caaxaan yooyu bu dee sax ñun mujj degaloon même bu dee dafa bëgg mulk roi nekk buur royauté mais ñun pare nañu fal ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam roi de Quraish le roi de Muhammad sallallahu alayhi wa pare nañ ngir def loolu mais yonent ma saa saa ba Abu Taalib ñëwee wax ko yooyu dana yaa am yow gis nga jant bële sama bàyyi teex gis nga jant bële ci kaw joxoñ ko wax ko ne ci gàttal gis nga ñii liñ may kii nii li ma borom bi digal ne man jottali ko ah <laughs> dinaa ko jottali même bu doon ne gis nga mooy eh, ak lu man di def hatta yahkuma Allahu bayni wa baynahum ba ni yàllay àttee sama digganteek ñoom foo jaar naa ko mooy yii yëpp duma ci d'accord dara duma ci d'accord dara xam nga loolu c'était risqué en plus gars yi ñëw di ko wër ngir fat bi muy gàddaay malgré tout muy jottali yonent yooyu ginoon a ñàng hein ginoon a garaaw fuuf munoon jottali hein ala qiimati nafsi wa maalihi ak alalam wa watani ak dëkkam moo tax mu gàndaay bàyyi alalam bàyyi këram fi nga xam ne fa la masa xam fa la juddoo fa la masa xam quitté foofu yépp parce que lan parce que buur yàllaa ne ko jottalil mu ne damay jottali gaay ne du ci dal mu ne par force nag dina ci dal <laughs> waaw alalam yépp mu ñàkk kër gam amoon sax da koo ñàkk moo tax ba mu ñëwee di euh, ñu naan ko mais fan la ñuy dal suba mu ne mais wahal taraka lana aqilun min rabaa est aqil dañu fee bàyyi benn pak benn parcelle bu ndaw bu ñu mën a dëkk parce que moo doon woon Abu Taalib parce que yéefar jullit par ñoo doonante comme niñ ko xamee moo doon woon lool kër gaaj yépp moo ko yoroon te moom temps yooyu la woon ba mu koy doon <laughs> léegi man yonent ma ne sax sax Makka ma fi une parcelle bu petit tuuti aw ma ko fi kon fi may dal man fa may dal mooy xayfu Bani Kinaana haythu taqaasamu ala al-kufri yaa ngi imagine yonent ma ne sax dëkk Makka nekk sangu nit ñépp min athari Quraysh ñu génne ko fa ba ba mu fa waree ñëwaat kër gu mu dal amu ko gaa yi naan ko mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam fooy dal suba mu ne man fu may dal <laughs> man damaa am fenn fu may dal foofu Makka aw ma fa dara <laughs> ndax ndonoy fa ma manoon a doon ne mooy kañ doon mooy Aqil moo doon te Aqil a ngi doon dund am magu Seydina Ali ibn Abi Talib sauf que yéeféer la woon mais après tourne mais mooy kii ñun amuñu dara lu ñuy lu aw fa dara fi may dal kay benn benn benn endroit daal laay dem tànt ñu tànt foofu ne fa allahu akbar allahu akbar ah moom nawloon fële naan bon il faut penser ses arrières <laughs> gee placement place bu baax la naa fexe kër yu baax am ko fa non déedéet non non mooy loolu lépp la ñàkk ngir jottali dem Taayif ñu dal lu nekk gaa yi naroon ko faat dañ ko doon faat ah waa Taayif dañ ko doon faat si dañ ko doon faat malgré tout loolu lépp mu mu mu mu ngar dajjoo ko yeenu ko supporté ko ngir jottali yaakaar nga ne moos loolu ci kufru dina nekk jullit ci biir jullit ñi biir ñi xam ne moo moo ñooy saxaaba yi am kenn même wut saxaaba yëpp taxawoon ne du ci dal mais ñu leen ñu ñoo xam ne ñoom féroce lañ def muy waa Quraysh bañ l'islam bañ mu jóg mais waa Xatafaan ñëwuñu fi coalition coalition yi ahzab lan lañ defoon dañ ne woon nañ dem jeexal leen ñu jeex Uhud lan lañ def ndax jàppoon nañ ne ñun Quraysh Uhud bi ñu gañee nag ah léegi nag <laughs> la Abu Sufyaan wax naan voilà bu ko defee léegi é oolu hubal vive nee leen vive Hubal te mayatuma leen ndax Abu Sufyan ngeen di waxati suñu yàlla yi dara à partir d'aujourd'hui lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax dana leen ala tujibu lu tax du ngeen ko tontu ñu ne lan lañ koy wax mu ne leen nee leen ko allahu ala wa ajal nee leen buur yàlla moo gën a moo gën a ngeen naan ñuy Hubal te boobu ngay leen faat ñu bari ba gaañ ko ba tuur deretam damm bëñam encercler leen ci kaw montagne bi di wax yooyu naan di leen menacer Abu Sufyaan ne ku fi tuddati suñu yàlla yi bés bu ngeen leen tuddatee ci lu ñaaw dinaa ko jëflanteeg yéen yonent mu bu leen mu ne leen tontu leen la ñuy tontu yonent sa alayhi salaam nee leen leen buur yàllaa kaw yooyu ngeen di wax te duñu dara yooyu yow bu dee loolu lépp la la la la gàlloo ngir ngir lan parce que borom dee na ko jottali il faut mu jottali. te affaire bi mataguloon kooku nga yaakaar ne mos kenn dina taxaw fee naan ko yow é joxuma la li nga war a jottali li la sa borom wax nga jottali kenn du la ko jottaloo mu bàyyi noonu sans pour autant ko te ginnaaw boobu wax na fa wax joo xam ne yeddaa manoon matoon na sëkk doyo mooy bu doon lu mu yeddaa lu mu ko yedd war na faa am wala lu mu ko lu mu ko lu mu ko lu mu wax wax yu tàng mën na ko faa wax mais waxu ko sax nga foog de kon loolu xoolal loolu billah mu ne kon fa kayfa yatruku ma bayaana ma tadullu naka bu doon ne loolu lépp la la la la defoon mais nan lay bàyyee di jottali loo xam ne xeet wi da ciy sangu sans sans bu lool bu amul da ciy sangu parce rek lenn ci saxaaba yi nee nañ non ah nee nañ non mais dama ne xaaral sax. ma dollil ko ci benn moom al Cheikh Muhammad Taqi al Usmani euh, rahimahullah mais keroog Hudaybiya kay gis nga mooy même pour wan la ne Hudaybiya yonent bi alayhi salaam lan la wax même ne gaa yi euh, saxaaba yi radiyallahu aywa képp ku fi indi woon looy rendi rendil après watu leen après ñu ñibbi ñu ne ah yeneen ci wàllu dañuy ñibbi saa ñu gis kaaba gi quoi te dañoo ñëw ngir umra mu ne waaw. Seydina Umar radiyallahu anhu ne mais alasna ala al-haqq wa hum ala al-batil waaye yeneen ci man demoon naab laaj est ñun newuñ ci dëgg waa kufaaru Quraysh yi nekk ci caaxaan mu ne ah kay ci ci gréer wax li muy wax yeneen ci wàllu saabsaab ne ko mu ne ko mais yaa ñu ne woon dinañ fi ñëw at mi mu ne ko est dama laa waxoon dinañ ko euh, kii. dama laa joxoonum at dinañ fi ñëw bokk dinañ wër kaaba gi mu ne est ce mu ne ko déedéet mu ne ko fa anta aatihi wa mutawwifun bi xamal ne nag bu yàlla bi baytullahi xaraam diñ ko dikkal te diñ ko wër mu assurél ko ne du faatu ba at mii di ñëw allahu akbar allahu akbar akbar xeneew yaa umaru at mii ñu nekk manoo cee faatu parce que li ma wax li ma la wax nii mooy am te diñ ko dikkal di nga tey ren parce que waa Quraysh ne at mi du ngeen fi ñëw kon mooy yow moom da toute façon doo faatu parce que man mooy loolu dañ ko jëli ci waxu yonent bi saa saam diñ ko dikkal te diñ ko wër wala yan wa maa yantiqu anil hawaa in a illaa wahyun yuuhaa Allah est-ce que est-ce que loolu te loolu saxaaba yépp ne woon déet Seydina Ali ibn Abi Taalib yonent bi saa saam ne ko kaay bind accord yi <laughs> loolu yi dañ koy wax siit yi sànq mooy boobu sax dama ko fàtte woon voilà waaw mooy dañ leen koy bombaat bii dañ leen ko ci dañ leen koy do do aywa yóbbu du jël leen Seydina Ali ibn Abi Talib Hudaybiya <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam neew ko aywa bindal mu war a bind accord yooyu eh, bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulih bindal bismillahir rahmanir rahim eh, eh, Suhayl ibn Amr ne bismillahir rahmanir rahim non non non kenn du ko fi bind bindal bismika allahumma kama taktub waaw neeneen ci bale saasaam bu fi bind loolu ñun man d'accord ma <laughs> ñun waa Quraysh ñooy imposer suñuy loi lu tax nga fiy bind daan ay bismillahir rahmanir rahim kenn bu fi bind bismillahir rahmanir bismikallahumma lay d'accord comme ni ko doon bindee avant eh Ali effacer Seydina Ali ne effacer ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Ali effacer surtout bi ne bindal min Muhammadin hada ma hada alayhi Muhammadun rasulullahi <laughs> sallallahu alayhi wasallam lii bindal Ali lii te hadith bu Sahih Bukhari Seydina Ali ayo bindal lii nii. mooy li Seydina eh, Seydina Muhammad daal di am accord ak ñi nga Suhayl ibn Amr Seydina mu ne may bind Suhayl ne ko bu ko fi bind eh, eh, ne ko man d'accord ma ngay bind Rasulullah ah. effacer bind nga Rasulullah yow Ali effacer ko yeneen tubaab yi saa saa ne Seydina Ali effacer Seydina Ali ne effacer ma maa bañ effacer wu ma. yeneen trans en en effacé mu <laughs> wax siit bi siit bi ay wakaay halumma hunaaka hunaa yow yaa doon wax sànq parce que loolu moom wax man sama xel lañ ci door ñëw nii ci biir walillahi alhamdu wal minna mooy Seydina Ali du dafa bañ nee na man maa bañ ne binduma yonent ba ne saa saa ne ma effacé bopp. ma ne ko effacé wu finalement li ma wax dane ma wan ma fan lañ ko bind fan lañ bind fi nga bind rasulullah parce que yonent bale sa sam manul woon a lire <laughs> en tout cas ba jamono jooju manul woon lii lire manul woon a bind boo bindee nii moom du ko xam mu ne ko wan ma fan nga ko bind fan nga bind rasulullah ji mu wan ko ko moom mu effacé ko boppam dama naan la yow yaa chien yow siit bi billahi alayka unshiduka billah est-ce que yonent bi alayhi salaam joxawul ndigal joxul ndigal Seydina Ali ibn Abi ne ko effacer waxal nga ne ma waaw ma ne la léegi est-ce que da koo def def na ndigal dafa bañ nee na maa bañ bindu effacer léegi est wax nga ne daa mooy yonent bi alayhi salaam wax nga doo ko wax te boo ko waxoon ma ne la kanam ta wax nga du amul waaw boo nee da koo mooy ma ne la waxoo dëgg. waaw ko dëgg parce que mooy ko parce que moom loolu la waroon na doxale mooy day dañ parce que moom foofu la mooy euh, doona taalibe bi lu ko sëriñ bi ne defal rek mooy lu ko ubbil ci boppam rek mu jël waaw bu sëriñ bi ne kaay toog fii ci sama wet du ne loolu da ngay ñëw toog ci sa wet ci wetam comme naan ah ndax moo ma ko wax déedéet loolu yaay xam ne moom lii la wax waaye nag man sama sama place mooy fii waaw loolu la moo tax Seydina Siddiq radiyallahu anhu bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko jiiteel di ko devancer mu bañ mu ne ko devancer kanam mu bañ waaw waaw ba pare tàllal loxo yi di ñaan kontaan ci euh, ñaan yàlla xéewal gi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko demal nga jiite ma mu bañ mais teewul dafa bañ dellu ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw jiite ba pare ne ko mais yaa Abaa mais Abu mais lan moo tax mooy bi mu demee doon doon doon doon doon doon régler benn différend bu amoon ci waa Ansaar ca kaw benn quartier ci kawu Medina yeneen trois cent dem di di di di di di di di di régler benn différend benn euh, problème bu fa amoon mais julli jot Seydina Bilal radiyallahu anhu daal di nodd Seydina Bilal daal di nodd. après ñu noddu ba kii mu ñëw xool dem moo doon dem yonent bi saa saam ngir ne ko mu ñëw julli gisu ko fa après mu yëg ne yonent bi saa saam newu fi dafa dem quoi mu ñëw ne Abu Bakar yaa Aba Bakar kum fa fa fa fa fa fa fa kii euh, jógal nga jiite nga jiite nit ñi parce que julli jot na te yonent bi saa saam newu fi Seydina Abu Bakar bi julli yonent bi saa saam ñëw entre temps fekk leen ñuy julli. ñëw di leen ñëw fekk ñuy julli mu ne naa bu Abubakar mu agsi gaa yi gaa yi def ay signe Seyna Abubakar xam ne kon yonent ma lay saar saam ngi ñëw mu narar arrière yonent ma lay saar saam ne ko continuer mu tàllal loxo yi ko ñaan kontaan ci loolu mais dafa reculer malgré tout bàyyi yonent ma lay saar saam mu àgg mu mu jiite nit ñi ba mu paree mu ne ko mais yaa Ababakar mais lan moo tax ma ne la woon kii jiiteel Euh, continuer nga jiite nit ñi nga ne noono mu ne ko laa yanbaghi libn abi quhaafa an yataqaddama ala rasulillah man Abu Bakar ah, salaam man de maa maa maa maa a doxale loolu parce que yellul waxul sax ci ana Abu Bakar déedéet libn abi quhaafa gis nga ni mu sànnee boppam parce que du moom du dara ci karamu yonent bi alay salaam waaw ak ki man di doon ak kum man di doon mu ne mu ne ko mu ne ko laa yanbaghi warut yellul ci doomi Abi Quhaafa mu ne jaaduwul libni Abi Quhaafa ci doomi Abi Quhaafa an yataqaddama muy jiitu ala rasulillah muy jiitu yonent bi alayhi salaam loo loolu Seydina Siddiq def noon kese la Seydina Ali doxale waaw mooy effacer mu ne effacé wu ma te pourtant amul benn chiite bu taxaw ne ah suñu imam bi nag mooy na yonent bi alayhi salaatu wa salaam de waxuñu ko kon nan lañ mën a ñëw ne kon Seydina Omar te Seydina Omar it la doxale fii que yonent feebar bi dafa tar lool ci moom mu ne kon jarul ñu koy jox inna rasulallahi qad ghalaba alayhi qad feebar bi dafa tar lool ci moom c'est pareil mooy nag léegi voilà bii laa doon soxla lu mel nii laa doon soxla mais pas nettali majhul bële bi ci kaw bi mu indi woon loolu moo tax ma la boobu moom loolu na wax mais ñun du ñu d'accord ci loolu mooy du jël boobu di ko wax dañ ko dañuy bàyyi parce que jahl la majhul la waaw mooy bim naan yonent ma saa saan daf ma ne demal indi ma bind ma bañ bu ma demee mu faatu sama ginnaaw ma ne ko waxal maa ngi mokkal te damay dégg damay jàpp boobu xam nga sukkandikuwuma ci dama ne la loolu ñun nañ ko bàyyi même bu dee cheikh bi wax na ko mais nañ ko teg ne bii nag mooy mooy bi baax <laughs> voilà bii mooy bi baax ndax mooy bi ndigal la defal mu ne defuma Seydina Ali ne defuma te loolu la waroon a def Seydina Mawlaana Ibn Abbaas loolu def pour walla xoola Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu keroog bi mu demee ne day fanaani néeg kër yonent bi alayhi salaatu salaam néeg euh, bàjjen euh, tantam Sayyidatu Maymuna ndax sëru yaayam la Maymunatu Sayyidatu Maymuna bintul Haaris al-Hilaaliya Seydina euh, Mawlana Ibn Abbas kuy yaayam ah kan moo yaayam kan moo yaayam danga koo fàtte ah Ummul Fadli Ummul Fadli waaw Lubaabatu bintul Haaris al-Hilaaliya mooy yaayu may yaayu Maymuna ak yaayu Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma ay sœur lañu ñoo bokk alxaaris leen jur naka noonu Seydina Asmaa bint Umays boo gisee Sayyidatu Asmaa bint Umays keroog bi ñuy defal luddu googu waxoon nañ la li gën a dëgër kër Sayyidatu Maymuna la xewe mooy ba ko feebar bi njëkkee daaneel lool moom Yonent bi parce que yaay Maymuna sœuram la sœuru Asmaa bint Umays la ndax alxaaris moo leen jur non ñoo bokk naa al xaaris yaay lañ bokk voilà mooy ñoom ñoo ñoom ñooñu moo jaay may mun a ay mbokk lañu <laughs> léegi bon bref génnoo la baa et revenons ici Mawlana Ibn Abbas keroog yonent bi saa saa bi mu jógee ci guddi gi noonu muy xool ndax nan lay jàmmoo yàlla après bi mu jógee ba jàng fin wu suuratu Ali Imran yooyu ah, alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard ba wax yooyu ba pare wax aaya ya ba mu jeex ne ne ne ne ne ak lam ca teg pour gaawal après bi ñuy julli nee na Mawlaana Ibn Abbaas danaa tax yonent ma ne saasaam daf maa xëcc ma nekk ci wetam mu xëcc ma ci wetam ma reculer mu xëccaat ma ma reculer waat mais ñu julli ba pare mu ne ma mais mu ne ma yow lan moo tax ma lay xëcc sa nga ñëw eh, taqaloog man ngay saa saa su ne nga dellu ginnaaw mu ne parce que man yeneen ma lay saa saa man waruma taxaw ak di bokk ak yow foo taxaw di bokk même niveau ak yow Allahu akbar loolu ci biti nii du mooy mooy kaay taxaw nii mu mu reculer kaay taxaw nii mu reculer waat kaay taxaw nii mu reculer waat loolu mooy ci biti mais noonu la waroon a doxale Seydina Omar nag dañ naan la yaa shi'i ajib ci surtout comme que mooy dayilul il dañ leen koy bombu delloo leen léegi nag mooy loo tontu nag ci Seydina Ali radiyallahu anhu li tax li tax euh, euh, kii bindul rek euh, effacé wul rek te ndigal la quand même bu yore tamit saa saa wax wax ba ba. finalement moom mu far ko defal boppam effacer ko boppam moom mu bañ ne du ko def loo tontu ci mbañ googu rek bañ googu moom la ñuy moom moom lañ naan la jox ma dalil yi nga yi nga joxe waaye loo loo loo falaye waaye ngeen ne ma lii laa falayee ma ne la léegi nag loolu lañ layee tamit li Seydina Omar ne woon du ko def voilà boobu sax bii bii bii bii moom mooy bi baax bii <laughs> kon. loolu lañ bëggoon a yokk ci li cheikh bi wax cheikh Muhammad Taqiyu al-Uthmani al-Hindi de <laughs> Hind léegi nag mu ngi noonu ginnaaw gi mu ne bon am na lu mu ci teg ci li al imaam al Bayhaqi mais loolu gisoon nañ ko mooy que ne Yonent bi alayhi salaam bu dee ne moom mooy première kii bi supposition bi. première mooy bu dee ne ko bu dee ne lam waroon a jottali dafa ne woon faatalu waroon a jottali par force bu doon lool la konoonte kon kenn manula tere ba mu def ko comme ni ñu ko waxe woon moom itam leeral na ko fii <laughs> loo xam ne waraw ala qiimati nafsihi wa maalihi wa watani waaw malgré bu dee ne sax bakkanam moo nekk en jeu yoonam newu ci waaw <laughs> réputation wam alalam lépp mba ñàkk dëkk réewam sax baax na mais kenn mënu koo teree jottali kon bu dee kooku mas nga xam ne kenn dina taxaw naan euh, euh, bu ñu def moom mu tax du def li nga xam ne farata bu ko deful nit ñi sànku xeetam sànku ginnaaw ah dina jënde xe sànkuteeg xeetam dina ko jënde parce que am na ku ne rek buñ def bu doon ne lool farata woon waaw te bu boobaa mu ne wa qaala al imaamu albayhaqiyu rahimahullah fi awaaxiri kitaabi dalaa'il an-nubuwwa mu ne al imaam albayhaqi abu bakr rahmatullah alayhi ash-shaafi'iyu rahmatullah alayhi wax na ci feewu kitaabu dalaa'il an-nubuwwa téereem bu barkeel bi tam solo ah ñun xam nañu ko <laughs> ci siira lay wax ci mbiru yonent balay saa saa tegtalu euh, li nga xam ne mooy prophétie gi ah mu ne walaw kaana muraaduhu sallallahu alayhi wa sallam an yaktuba ba léegi cheikh Muhammad Taqiyu Taqiyu al-Usmaaniyu al-Hindiyu ci takmilatu ah Fathul Mulhim ci sharh Sahih imaam Muslim rahmatullah ala al-jamii mu ne imaamul Bayhaqi wax na ci fin bi fin wu Dalaa'ilun Nubuwwa ci téereem boobu bu doon ne yonent bi alayhi salaam la mu bëggoon a bind ah dafa nekk loo xam